justement lii yent yàlla Isaa sama wàcc woon moom aris yiw la woon voilà mooy ñu toppoon arius ak ah, mooy la ñuy wax arius courant religieux boobu ci catholicisme ci ci christianisme plutôt nga xam ne ñoom dañoo toppoon orthodoxie bi yent yàlla Isa alayhi salaam indi woon voilà moom Euh, te lool mooy wane ni yeneen yi ci des ko dañ kaa yokk ci diine ji ci diine yi euh, christianisme et catholicisme beeg protestantisme beeg euh, ak yeneen yeneen courant yooyu yëpp léegi mooy mooy trinité bi da ngay loolu day wane ne Najaasi gëmul woon tamit trinité mu jàngal ko sóoratu Maryama début bi Najaasi loolu tuub tuub loo dugal ko ci lislaam mais sauf que avant événement boobu di xew dafa amoon beneen événement bu xew tamit mooy dafa am ñu naroon a coup d'état ñu doon coup d'état Najaasi bañ ko coup d'état affaire bi jullit ñi di ñaan nag yàlla bu ñu gañee parce que bu ñooñu gañee parce que ñooñu bu ñu ñoom mooy seen dund Xabasa jeex na euh, yàlla dimbali Najaasi ci kaw ñooñu Najaasi tuub nekk jullit ginnaaw bi nga xam ne moom la ñoom euh, Seydina Jaafar radiyallahu anhu defoon discours bi mais comme li yàlla di def am na ku ñuy wax Ubaydullah ibn Jahsh kooku ci biir jullit ñi la bokkoon ñi demoon ci nekk fële Habasha daa daa daa daa daa daa daa murtad daa tubbi génn ci lislaam nekk nekk nekk chrétien comme quoi tamit nit mën naa sori lool ci effort ci di di def nekk ci yoon bi ngan kii ñugudu ndox dal na ci yoon wala mu daal di jàll moo tax affaire tout le temps tamit terewul il faut toujours ci mbir mi moo tax bi ñu waxee loolu Najaasi ne gars yi waqaala mu ne law jittumu boo leen ma indiloon al ajbaala doj yi montagne yi bi yépp min zahabin ci wurus ne naa leen delloo maam ngeen jox ma ko pour ma rapatrier seen citoyen yi fazaaka loolu bi moom lastu bu baal yi du lu may faale laa mukk du ma ko faale wala asumi te sàkkuma ko sax bu leen ko sax jiw voilà loolu tax mooy buur bu intégré moo tax nguur su àndee ak justice régime bu ànd ak justice régime boobu boobu moo moo gën régime même bu dee ay régime yéeféer la territoire boobu moo gën a neex jara dund kër réew moo xamante ne régime bi dafa injuste même bu dee ñëfa dëkk ay jullit lañ parce que justice fu muy dox fu nekk loolu moom mooy foofu mooy am yaakaar fépp fu justice am màpp amuñu fa benn yaakaar loolu moom moo tax nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu jub ni waruñoo sori waruñoo ne duñu am benn responsabilité ci àdduna déedéet parce que way yooyu xam nga gars yi dégg na dañ dugal yi ma bokk déedéet dañ dugal ñëwal yow nga jub voilà affaire noonu lay dem nga jël responsabilité yi nga jub parce responsabilité soo su la yàlla may opportunité nga jël ko jël su fekkente ne jub nga soo jubul nag moom musiba la ci yow najaas yi daf ko yoroon mu jug yeneen bi sallallahu alayhi yaakaar ci moom ci moom moo tax bi mu génne àdduna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko ne Seydina Jibril sallam wax na ko ko ñu salaatul raay bi rangale saxaaba yi radiyallahu anhum génn Madina ci bayaan bi fi ñuy julli Tabaski Korité mu rangale saxaaba yi daf leen ñetti rang radiyallahu anhum mu taxaw jullee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 asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi ndokkeelaat si guddi gi bu baax a baax yoo alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu dundulee guddi gi ba fii nii xam naa ñu jàll si question réponse insha allahu taala question yi nag dañuy njëkkee six questions la dañuy njëkkee si questions yi nga xam ne ñoo am rapport ak euh, thème bi insha allahu taala euh, question bi ci njëkk xam naa sëñ bi sëñ bi ñu ko lu bëri yoon sa si waxtaan bi mooy dafa am luy laajte mu ne euh, ndax contrainte ci société bi wala contrainte yi ñuy am ci suñu entreprise muy contrainte professionnelle yi ñuy am si euh, France may nañu ñaari beñe ak fekkee ni kooku ragal na dara fekk ko ci si muur woowu yan punition ba ba nga du du si société wala du muur si ñoom entreprise yan punition ñoo ko ci xaar si bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du euh, laaj boobu day faral di ñëw souvent mais ñun li nga xam ne moom lañ mën a wax mooy ne dafa am euh, ñaari mbir yu am maanaam képp koo xamante ne euh, dafa weddi yàlla maanaam bu ñu weddiloo nit yàlla ne ko weddil yàlla sinon ñu rey la man kafara bil iman man man man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman fala fa alayhim ghadabun min allah euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy gëpp ku wedd yàlla xanaa ba mu des ñi nga xamante ne dañ leen a forcé te fekk seen xol gëm yàlla rekk ci moo moo ci dal moo ci nekk maanaam ñooñu rëbbum yàlla day dal seen kaw maanaam merum yàlla boobu maanaam mooy ñan mooy ñi nga xamante ne kon liñ ci xamee mooy li Seydina Amar radiyallahu anhu li tax maanaam mooy buñ la forcé te ni la weddil yàlla sinon ñu rey la tànn gi nga war a tànn ñu rey la moo gën nga dund ci loola waaye nga dund ci loola baax na ba tey c'est que mbir mi loolu la demee am maa nag bu fekkente ne par contre comme ni borom xam yi wax rahmatullah alayhim ne masalan tey buñ ne la dañ lay forcer pour nga naan sàngara wala dañ lay forcer pour nga lekk yàpp mbaam xuux ñu rey la lekkal baa nga ñu rey la bu boobaa lekk gi muy gën fuqaha maliki yi sax rahmatullah dañ ne foofu lekk gi sax day ràññeeku comme ki nga xamante ne dafa dem ba nekk ci lor na war a dee maanaam euh, ñu ne ko lekk yàpp mbaam xuux dagal na ci yow naan sàngara mais dañu gis ne xaal bi yëgul niveau boobu maanaam <laughs> xaalu xaal bi yéegul niveau boobu te euh, bu ñu xoolee de près situation France parce que France la wax situation au France yéegul niveau boobu te sax m'étonnerait que mu yéeg niveau bu muy tax ñu naan jigéen ji grawul bu muuru lu tax ça m'étonnerait mu yegg fa mooy am na ay entreprises yu ko permettre maanaam du entreprise yëpp ñoom ñoo tere ni jigéen ñi bu ñu muuru am entreprise yu ko nangu ñaareel bi ci des moom mooy situation de précarité bi nga mën nekk gën jaa mag mooy mooy eh, nga am RSA te loolu du situation de nécessité par contre du ñu wax nit ñi ne leen dee leen bàyyi seen liggéey yi nangam nangam mais dañ leen di wax ne leen fexe leen ba am yeneeni liggéey yu leen permettre ngeen di continuer di muuru loolu mooy li nga xamante ne moom lañ lay mën a conseiller mooy fexe leen ba seen liggéeyukaay yi maam ngeen am liggéeyukaay yu leen mën a muuroo wala ngeen xool loo mën a def ngeen entreprendre ngeen jël mbir yi amee comme ni ko waxee woon ngeen fexe def loo xamante ne sa liggéeyu bopp lay doon mais wala voilà sa liggéeyu bopp lay doon nga nga yóbbul duñ wax ne ñëpp mën nañ ko mais en tout mën a wax moom mooy ne. dem ba yegg fu ñu la non bu nuuru amul problème nangam nangam loolu moom wax dëgg yàlla ñemewuñ ko wax wallahu taala alam. jërëjëf xam nga question bu stock euh, de pourquoi ma yaakaar ne euh, par rapport ak relation yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon ak waa Éthiopie xëy na dafa am baatu kelson bu war a nekk ci kanam peut-être bu ñu toog wala je sais man ni ma déggee laaj bi laa koy mën a tontoo euh, bu fekkente ne laaj bi dafa xaw a des maanaam lan mooy diine yi nga xamante ne ñoom ñoo valable ba tey jii benn diine la mooy lislaam inna diina inda lislaam diine fa yàlla mooy lislaam voilà voilà yent yàlla noox alayhi salaam ne wa ana awalul muslim wa ana minal muslimina man ci woy ñu julli ñi bokk euh, yent yàlla yuusufa tawaffani musliman wa alhaqni bis saalihiin yàlla rey ma ma nekk jullit wa ma kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana hanifan musliman maam sa alayhi salaam nekkutoon yëwoot doon doon nasaraan waaye muslim la woon jullit la woon. millata abikum min qablu seen yoonu maam Ibrahima ngi alayhi salaatu wa salaam moom moo leen tudde yeneen ay yeneen yeneen washhadu bi anna muslimun seede le ni man yent yàlla Isa alayhi salaam man ansaari ilallah ñoom ñu ne ah, ah, qaala al-Hawariyyu nahnu ansaarullah am ah, amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimun waaw laaj leen yéen ci yàlla Isa sax daf ne kan moom mooy dimbali ñu jëm ci yàlla Hawariyyu ne yi mooy apôtres yi ne ñun ñuy dimbali pour dem ci yàlla gëm nañu yàlla te seede leen ni ñun ay jullit lañu inna diina inda allahi l islam benn diine moo am fa yàlla te mooy lislaam wa man yabtaghi ghayra l islaami diinan falan yuqbala minhu wa fil axirati min al xaasirina képp koo xamante ne da ngaa lii yëpp ay ay la maanaam képp koo xamante ne da ngaa sàkku beneen diine bu bokkut lislaam nga jël ko ne da nga ko beneen diine la kenn du la ko nangul kenn du la ko maanaam yàlla du la ko nangul yeneen ci yàlla sa sax duñ ko nangu malaaka yi duñ ko nangu buñ demee ba àllaxira nit ñi duñ ko nangu wa fil aaxirati minal xaasiriina bu ak àllaxira ci ñuy perte lañu bokk l'islam rek mooy diine bii nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi ci xadis si nekk ci saxexe foo nafsi bi yadihi maa sami'a bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la bi illaa kaana min ashaabin waat naa ci nga xamante ne sama bakkan ci loxoom la nekk amul benn yahud wala nasaraan bu bu muy dégg man ne waa safara la jokk maanaam loolu mooy euh, moom la yàlla nangu yàlla du nangu ko jaamu te toppul ci ginnaaw yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam boobu rek moom mooy bi am wallahu ta'ala a'lam kii moom dafa laaj ci mu ne la mooy position wu l'islam sur le plan sur le plan immobilier et s'il y a des contraintes en islam apparemment il y a des divergences entre les quatre grandes écoles euh, man de xamuma ku wuute ci anam gi nga xamante ne moom la ñu koy defee ci banque yi nga xam ne ñooy yu laïque yi xaw ma ko wuutee ci niñ koy defee ci ne dagan na ci ne ci ne xaraam na man xaw ma ko voilà ijmaa la te sax dafa nekk loo xamante ne dafa maanaam euh, liñ naan béyabaa béyabaa la keni loolu daa xaraam Euh, euh, banque banque yi nga xamante ne ma maanaam prêt yi nga xam ne moom la gars yi di def di ci génnee kii euh, maam ngir jënd kër nga xamante ne ñoom ñoo lay jox xaalis yi maanaam yow nga fay nga fay leen ñoom ñu wutal la ay assurance après ngeen fay taux bi di walbatiku dafa am benn aaya boo xam ne dama ko doon gis ad-da'afa al-muda'afa lu alquran mu ko waxee noonu ad-da'afa al-muda'afa noonu mais yàlla mooy yéeme xanaa yaa ayyuha alladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan muda'afa nu ko alquran waxee noonu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen bu leen lekk riba bi nga xamante ne ad'afan day fulandiku saa fu ne muda'afa di gën di fulandiku en ay boobu dafa yéeme expression bi dafa extraordinaire parce que du rek dañuy jël bi mu maanaam euh, walla yokku yokku ci yow liñ la lebal ñu fay loolu lu ëpp loolu du maanaam système mu bu taxaw dëgg maanaam loolu riba la mais système mu riba dëgg dëgg ni muy demee mooy bi ko gaa yi defee boobu alxuraan nag boobu sax la gën a gàññet mooy ban dañ naan la bi cinq pour cent la ñu ne la taux dafa am taux variable am taux fixe bu dee taux bi dafa fixe loolu mooy lan mooy chaque fois c'est dégressivement dañ lay jox neuf cent mille euros bon dama la ñu wax nga waaw war nga disons deux cent mille euros dañ la koy lebal chaque mois da ngay fay cent euros deux cent mille euros lañ la lebal cinq pour cent yi c'est-à-dire que donc deux cent mille plus cinq pour cent de deux cent mille mooy mooy ñaata ah mooy dix mille ñu kon deux cent dix mille euros nga am dès le départ maanaam soo ko fayoon tey tey tey deux cent mille deux cent dix mille euros ngay fay mais comme fayu ko tey tey tey sept cent euros yi ngay léegi li ci des li ci des dañuy jëlaat yokk ci 5 pour cent nga fayaat li ci des desaat ñu yokkaat ci 5 pour cent noonu lay demee ba keroog muy jeex parce que ñu bari bu ñu waxee 5 pour cent dañuy foog ne benn 5 pour cent rek lañ koy yokk mu nekk 210 000 après mu jeex. moo tax lu bari bari ji ci dugg ba dem ba ci digg bi gis ne dañ leen arnaqué fekk arnaqué leen bind nañ ko ci contrat yi affaire bi noonu lay demee loolu mooy taux fixe mu am taux variable bi nga xamante ne taux bi day mën di avancer di yéeg di wàcc selon circonstance bu boobaa li ci des la ñuy yokk taux boobu saa ne maanaam bi variable selon temps bi loolu nag. loolu moom xaw ma nan la kenn mën a waxee ne dagat na voilà yal nañu yàlla sàmm wallahu taala alam yi ci mu nan lañ mën a def ba fàttaliku yenn aaya alxuraan wala yenn saa yi xam ne jàng nañ ko bu ñu nekkee xale dañu fàtte loolu dee ko tare lu bëri surtout nga koy jullee wala bu dee bu dee da ngaa fàtte carrément nga jàngaat rek comme ku ku ku jàngoon benn affaire fàtte ko ni mu koy jàngaatee noonu rek lay def euh, nekk ci ba pare di ko répété di ko jàng tout le temps maanaam di ko liiraat ak yu mel noonu mais moom jàng rek ñoom li moom jàng la secret bi bariwut noonu wallahu taala alam kilifa laaj mu ne ndax mën nañu julli si moyen de transport boo xamante ni oto wala avion ak euh, fekkee mën ne fekkee mën naa nekk sa cinq julli yëpp mën nañ ko def. waaw loolu mën na neex mais condition bi mooy mustaaba maanaam mooy su oto bi dee daw yow nga mën a taxaw julli julli mustaaba saxaaba yi radiyallahu anhum ak euh, taal yi lan lañ ko def. mooy bu ñu daan tukki ci géej gi bu ñu yéegee ci kaw benn gaal wala bato bi dañ daan mën a taxaw di julli ci biir fu gaal gi tourné ñoom bu xibla bu gaal gi tourné dañuy tourné rek jublu xibla noonu rek lañ daan def mais loolu euh, maanaam condition bi mooy nga mën a taxaw mën a sikk sëgg ainsi de suite voilà loolu moom mooy condition bi ba pare nga xam fan la xibla bi féete maanaam nga koy nga koy natt te loolu léegi moom yokku na voilà nga ngay jël sa application yi rek nga xool bu sol nga teg mu wan la fan nga war a jublu bu ko defee nga daal di taxaw jàkkaarloo foofu nga daal julli mais oto am naa oto yi nga xam ne mooy cinq places yi maanaam yu particulier di faral di yooyu moom ay C5 gaa yooyu ah non ci julli yooyu mënoo ci julli pour une raison très simple. mooy mën nga ko arrêté nga wàcc nga julli voilà mais su dee oto boo xamante ne par exemple car na wala avion wala train boo xamante ne dañ saabu mën nga ci taxaw julli te doo daanu loolu bu boobaa mën nga ci julli euh, amul lenn loo xamante ne lu koy tere na wallahu ndax euh, mën na nekk actionnaire de bourse maanaam euh, actionnaire problème bi euh, mooy mooy mooy mooy euh, le que mu bëri ay spéculation muy am ay spéculation et yow mbir mi da ngay jënd loo xamante ne ay placement la yow ay placement ngay jënd di ko jaay loolu moom mooy problème bi maanaam jënd placement jaayaat beneen placement. ak euh, mbir mi lu fait que muy aju ci xarar mooy loo xamante ne wóorul yow da ngay dugal sa xaalis ñu ne la léegi lii nga am te liñ lay liñ liñ lay nattal lépp du paar boo xamante ne bu clair la ci affaire bi maanaam dañ naan rek euh, yow nga am xaalis baa ngi euh, lii la toll amul lenn loo moom dëgg dëgg dëgg ci maanaam ci entreprise bi tey tey tey mënoo ci mënoo toog ne par exemple damay jël sama wàll ci entreprise yóbbu loolu mënoon mënul ne yow ay ay ay maanaam lu ci ëpp day daw ci fictif ci lu fictif loolu moom mooy problème bourse yi mooy la bokk ci problème problème principal bi ci bourse yi la bokk voilà après mu teg mu des mu des le fait que muy daw di sukkandikoo rek ci ay spéculation loo xamante ne teguwul ci dara lu dul ay coow ay spéculation euh, euh, lu xew rek bourse bi yéeg mbaa wàcc loolu loolu tamit beneen problème la boo xamante ne moom moo nekk ci ci ci ci ci affaire bourse yi loolu moom moo tax li mën nekk maanaam xaraamul nga sa alal nekk ci entreprise nga bokk ci ci ñi nga xam ne ñu maanaam ci capital entreprise bi yow nga nga dugal ci sa alal loolu xaraamul mais li xaraam moom mooy bu ñu ko yóbbee ci bourse ni bourse bi di fonctionner loolu moom mooy problème bi wallahu ta'ala ki dafay laaj ci mu ne est jigéen daggal na waa ji yëkkati baatam xam naa si zikar xew léegi lay wax wala jàkka yi nga xam ne jigéen di euh, ñaari borom xam-xamu jullit euh, du ñu wuute jullit. du jàng alxuraan ci kaw suñu julli jigéenu jullit euh, kon du sikar du way li mën a def nag jigéenu jullit li mu mën a def mooy wax am na droit bi contrairement à parce que foo aussi ñu ñu ñu natt mbir mi maanaam dafa am ñu bari ñoo xam ne bu jege jigéen du yëkkati baatam ci kaw ñoom dañ ciy boole waale jëm mi rek muy mën a wax fu ay góor nekk loolu du dëgg maanaam mën naa wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jamonoom jigéen ñi dañ daan ñëw di wax ak moom di ko poser ay question daan daan daan daan voilà daan daan gis ni lii amoon na lii am nangam nangam muy wax ak ñoom di tontante ak ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum daan fekke loolu yëpp da daan am loolu nekkul problème Euh, jigéenu jullit ñi jamono yonent bi sallallahu alayhi ak surtout jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon jàngale borom xam yu bëri bëri bëri nit yàlla yu bëri bëri am nañ ay sëriñ yoo xam ne ay jigéen lañ woon te ñooñ duñu woon seen ay koc armaan mais seen ay sëriñ kese lañ woon dañ leen doon jàngal loolu discours boobu loolu moo tax ñu ne way jigéen buy conférence mais lu tax ba du conférence mën na conférence su amee xam-xam mais na am xam-xam maanaam mais mën na conférence mais li mu munul nag mooy di boo di eh, eh, bokk ci concours jàng alxuraan yooyu gaa yi def ñu naan jël na ndam li nangam nangam bi ci bëgg te xamuñu li ñuy bëgg loolu baaxul munul def loolu bu ko munoon def dinañ ko noddloo wala ñu julli loo mu tay ci kaw loolu kon euh, loolu tamit beneen mbir la moo xamante ne loolu tamit lu lu mat ñu bàyyi ko xel la ci wàllu jigéen ñi ak seen ay euh, ay seen mais mën na mais jigéen maanaam jigéen ak góor yenn ci saa sam li wax ar euh, rijal an nisaa'u shaqaa'iqu rijaal fil ahkaam wa ghayriha xadis la bu nekk sunan imam Abu Dawud rahimahullah wax bëri ci mais xasan la maanaam góor ñi jigéen ñi ñoom ñooy shaqaa'iqu rijaal maanaam ñoom ak góor ñi ñoo bokk ndey ak baay ci àtte yi ak ci leneen lu dul àtte yi lépp loo xamante ne dañ naan jigéen du ko def rek dafa war a nekk loo xamante ne dafa am beneen dalil bu koy leeral loolu moom moo tax comme xadis bu nekk si noonu moom Tirmidhi rahimahullahu taala mu naan laa tasma'u ilal mughanniyaati wala ah, laa tashtarul qaniyaati ak yu mel noonu bu leen di jënd jigéen ñi di way wala boo bu leen déglu waykat jigéen ñi nga xam ne ay mughanniyaat lañ dañuy way parce que justement Nadr ibn al-Harith bi ñu doon wax léegi nga xamante ne moom moo daan bokk na ci leneen li ko alquran di di di dale mooy le fait da daan jënd da daan woo ay jigéen ñuy way bu ko defee ñooñu way yooyu di dumóoyuloo nit ñi di déglu alquran musique bi moo tax wa mina naas man yashtari lahwa al-hadiith li yudilla an sabilillah moom la wàcce woon am na ci nit ñoo xamante ne dañuy jënd ay waxu caaxaan bu ko defee ñu sànk nit ñi ci yoonu yàlla borom moo xam ne bu ñu def seet bo tafsirkat yi dañuy wax ne Euh, ñi ci njëkk moom mooy jigéen ñi di wañ ñeneen ñi ci des nag moom mooy musique rek de manière générale Seydina Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud radiyallahu anhu na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dañu wallahi naw la wal lii nag musique la ñuy wax way yii la wax te way yooyu nag musique yooyu léeg-léeg way yenn gàmmukat yi ci la bokk ah. parce que ñoom dañuy dañuy way way wi mel noo xamante ne daanaka sabar la léeg-léeg sax da gis seen gémmiñ nii dañ koy def bu xaw a mel lu ñuy sabat ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp baaxul way yi nga xamante ne euh, dañuy dañuy dañuy maanaam genre euh, xumbal la rek xumbal yooyu ak lépp lu jëm ci wàllu masamir yi ak maasif yi mooy musique instrument musicaux yi mbiip yi ak riit yi ak yu mel noonu yi nga xamante ne ay tëgg ay yooyu yëpp dafa xaram yooyu yëpp dafa xaram te loolu justement mooy li nga xamante ne mooy comme ni maam Abdou wax rek baleen gamam ga baleen mehzab waaye trompette bu leen guitare te bu leen fanfare lii lay di li war bu ko xiinal bu leen baleen tama yi baleen junju ngi ah bàyyi lat gàmboo di way ko ci at loolu mooy di jaar lii gis nga <laughs> euh, mboolem li nga xamante ne mooy musique dafa xam maanaam mhm. mais tariqa la mooy lan. boo xam ne. waaw ñoom nee nañ yoon bi ñu jël pour yegg ci yàlla. Hmm, mooy musique c'est la musique. baaxul. musique leen ko tuddee. baaxul maanaam dafa am mbir yoo xamante ne nii lañ koy defee naa lañ ko wax baaxul gis nga musique musique mënoo wëlbatiku moo tax lii imam Malik waxoon rek bi ñu ko laajee ne ko musique loo ci xalaat daf ni leen est-ce que dañ koy boole. ci mbir yi nga xamante ne mooy mbiru dëgg yi yi am maam yi nga xamante ne ku ci nekk dañu xam ne kii ci dëgg la ne mooy mais justement même question bon neneen lañ ko tourné woon bon ay ay benn bon euh, benn paa woon ak ñaari meer voilà voilà laa doon wax musique baaxul ñu naan man oh loolu nanga mën na ok yow sa sëriñ sa sëriñ foo ko invité sa kër waaw ma ne ko est-ce ko tegal musique mu ne ma noonoon bu ko tegal ma ne ko di nga ko jox café waaw jox ko lu tax doo ko tegal musique kon dafa xam ne sëriñ du affaire musique ñoom ku doon di leen dëppwuñ sax man ko d'accord léegi Euh, moom bu la ko laajee nag bu nee la man musique bi laa bëgg nga tegal ma ko la ne la musique bi laa bëgg nga tegal ma ko mu ne ko danaa ko ko tegal daal di toog lu tolloog temps bi ma toog daal na waaye dootu fa jaarale de ma ne ko mais café nag su la ko laajee mu ne danaa ko tegal ma ne ko dootu fa jaarale mu ne ma si bien sûr ma ne ko tax lan moo tax nga teg différence entre musique ak café gi damaa xam ne sëriñ moom bu demee bay déglu musique moom wax dëgg yàlla <laughs> ma ko très bien exactement lii la imam Malik waxoon imam Malik lii rek la waxoon waaw bi mu laajee ne ndax ci mbiru dëgg yi lañ koy boole mu ñu ne ko déedéet mu daan ne wax aaya ba fa ma za ba'dal haqq illa lan moo nekk ginnaaw dëgg lu dul caaxaan lu dul neen justement li nga wax ni dafa interpellant parce que léegi tey tasawuf nit ñi dañ koy jël di ko jëfandikoo seytaane dugg leen ñuy caaxaan di fo di léeg-léeg sax nga gis gars yi bind concert avec voix de femme di woo nit ñi comme ni ñu woowee gàmmu ni am na ñu koy def di woo way kii des sciences de kii religieux concert avec voix de femme. voilà wala ñu tuddee ko nen mais ala kulli xaal loolu su fekkente ne li li loolu mais maanaam nañ génne voix bi teg ne du musique bi lan moo wutale riiti bi waa ji jëfandikoo. Euh, guitare bi yeneen ak yeneen lan moo ko wutale ak ñee la ñuy def amul amul te loolu justement mu ne wa aaya sana wa iza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka an lam yasma'ha ka anna fi udhunayhi waqra ñu ko jàngalee suñu aaya yi day dummóoyu wala mustakbiran day dummóoyu rëy rëyu ka an lam yasmaa mel ni dégg ko ka an la fi uzunayhi waqra mel ni seen nopp yi dañ cee daaj mu diis loolu mooy xaalu déglukatu musique yi déglukatu musique pire du mën a déglu alxuraan day metti ci moom day diis mel dañ ko dañ koo daaj justement loolu moom la al maanaam mooy exactement li alquran wax moo tax ñoom ñaar duñ daje ci xol sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nee na al-ghina yumbitu nifaqa fil qalbi kama yumbitu al-ma al-baqal na euh, musique day jëmbat naa fekk ci xol comme ni nga xamante ne noonu la ndox di jëmbatee ñàmbi ñaar ñooñu mënuñu daje ci benn xol mais dafa am waxuma la sax nit ku religieux maanaam nitu diine mais xatta paa paa wala mère rek bu normal vraiment ku ku ku kii quoi nan lañ ko wax am bu ko borom muruwaax muruwaax sax intégrité ku am intégrité nii nga xamante ne am na bañ gàcce am na yu muy jomb ak yooyu rek dangay gis day am kersa ci di di di wax nañ ko taalal musique bi mu mu mu déglu pas rek pas pas bu normal wala meer même bu dul nitu diine bu amee intégrité yenn yi am yu bari yu muy ruus rek maanaam di kilifteefam mu bëgg mu bañ ko perte bët bi ñu koy xoolee rek dangay gis day am gàcce ci loolu day am ker sax ci loolu lan nga xalaat ci nitu diine c'est que dafa bëri ay mbir yoo xamante ne ci tasawuf ji dañ ko tey dugal ci y'a beaucoup de ba tey jii suñu waxee tasawuf wala sufi mooy nit kooku la ñuy xalaat ki nga xamante ne amul dara lu muy sàmmoonteel ci diine yàlla de lu ko neex lay def parce que tout simplement dafa nekk ci tarixa sàngam wala sàngam maanaam moom tasawuf lay dund léegi bu ñu waxee tasawuf kooku la ñuy xalaat léegi bu ñu waxee tasawuf kan la ñuy xalaat mooy waa jooju nga xamante ne tey euh, amul benn boo ko xoolee nii physiquement amul dara lu lay wan sunna jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam description amul lenn lu mu lay rapporter ci moom loolu mooy ni ñu tasawuf tey mooy koo xamante ne du dara jullit kooku mooy tasawuf tey te loolu la koo xamante ne. mënuñu ko différencier ak yéeféer bi ne serait-ce que physiquement mënuñu ko différencier man ne serait-ce que dans après moom mu bëgg la jaay ne ci xoolam yàlla rekk a ci nekk du dëgg c'est pas vrai amul ndax lu nekk ci biir nit ki day génn ci biti zahir ak baatin kenn mu ne kenn mu ne tàqal nitu tasawuf tey mooy waa nga xamante ne bu nekkee ak ay gaayam ñi mu bokkal yoonu tasawuf gi ñuy woote woo bu ñu defee loo xamante ne diine la ak sunna yeneen bi la sallallahu alayhi yeneen gaay dañ koy xool naan ko xanaa yow bokkoo ci ñun kooku mooy nitu tasawuf tey te loolu nag du tasawuf ñun liñ ne du tasawuf faut que xam ko bañ nax suñu bopp tasawuf ñi ci nekkoon dem nañ mën nañ ci bokkaat nag parce que bunt bi tëjuwul mais tasawuf tey moom <laughs> mooy caaxaan rek lépp lu ñuy caaxaan biir tasawuf lañ koy defee lépp luy dérive biir ca biir tasawuf lañ koy defee bokkaale yàlla yi gën a mag tey biir tasawuf lañ koy defe suñu paree. ñu ne dafa laaj dégg-dégg c'est que yi amuñu niveau am nañu niveau yéen waa tasawuf yéenay ay caaxaankat loolu mooy dëgg <laughs> voilà problème bi foofu la nekkee tey tey loolu mooy tasawuf tey tasawuf tey mooy koo xamante ne nee na affaire bi yépp ci xol kese la yi yàlla digle yi muy tere nag sama yoon nekku ci bon vous savez loolu affaire zahir yi la gars yi ñoom ils sont chariatiques ñun on ma xam nga li ci bokk ci li ci mooy dañuy wëlbatiku ne ñun moom sunna rek lu dul sunna bokku ci léegi lan mooy sunna ci yéen lan ngeen di wax sunna yan ci saa sam yan la doon def te tey ngeen ngeen di ko def lan la yonent bi saa sam da doon bañ jox loxo góor yu jigéen léegi waxuma la yéen taalibe mais seen sëriñ ci sax dañ koy def ñoom ñëpp. yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanul wat sikkimam te dafa ne inna ma ke eh, eh, daf ko tere ba pare comme ku mel ne alxames Abdul Barde inna ma yaf'alul mutahaddisuna min ar-rijal góor ñi nga xamante ne dañuy efféminé wu dong ñooy wat seen sikkim yi léegi ñan ñan ñoo ko ñan waa tasawuf yi lan la ñuy def tey. tey boo bëggee xam ni du tasawuf sax mooy ku wat sikki moom ba pare jigéenu tasawuf muuruloo ko moom mooy après nee nga sawaay c'est que kii la mais c'est que la quoi maa il faut que yokk ci ne sawaay tijaan la ndaw si tijaan la mais ibaadu la loolu mooy lan bëri na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci tasawuf ci la ñuy permettre ñoo xamante ne dañuy wax ne ay kilifa yi ci di dal ci kaw diine ji wax lu leen meex kenn amul droit di dëkk lii jaarul loolu tasawuf ci la loolu mooy tasawuf tey loolu bokkut ak ñu njëkk ñi de. tasawuf ñu njëkk ñi xam nga lan nag bokk na ci règle ñu teg mooy yu xaraame yi danga koy da ngay moytandiku yi ñu sib yi comme ni ngay moytandikoo ñu xaraame yi te da ngay yi comme ni ngay jëfee farata yi loolu moom mooy règle tasawuf mais ñun contraire bi nag defal boo ko mënee alors que tasawuf c'est totalement le contraire tasawuf tey mais maa maa maa ngi jéggalu ci guddal bi ma guddal tontu bi mais c'est oh, héritage bi ci am nag doonante <laughs> en fait tasawuf euh, maanaam. médecin bi est-ce que la sainteté est pas héréditaire. amul hérédité par contre nit ki mën na am xam-xam wala mu am wilaaya bu amee ay njaboot mu tàggat leen ci loolu. maanaam kooku dina am pas d'avance ci loolu mais ce n'est pas dit que da koy réussir te moom bu ko réussirul après ay doomam duñ ko réussir après affaire bi day day def boucle après affaire bi day def benn boucle mais sainteté mënul héréditaire maanaam du ci deret ko voilà pour bundi si sànq bi doon wax dafa am ñu bëri comme mm-hmm. te sonu affaire sunna si par rapport ak tasawuf li nga doon wax sànq mm-hmm. dañ naan loolu moom mooy justement ku lan mooy majsub ak saalik mm-hmm. majsub mooy koo xamante ne dañ koo xëcc bijji ko yóbbu ci xadara yàlla bi mooy koo xamante ne dañ ko teg ci yoon bi ne ko doxal yoon baa ngi nii ba yegg ci xadara yàlla bi suluk nag maanaam jazbu su amee jazbu mooy attraction boobu noonu saa yu amee ba nit ki yegsi ci xadara yàlla bi mook ki suubu woon ba yegsi ci xadara yàlla bi ñoo bokk normalement ni ñuy fonkee xadara yàlla bi euh, que que da nga ba yegsi nekk président walla boog da xëy xëy ñu def le président ñooy am rek fonction moom boo ko yoree dafa am ay rôle dafa am ay doxalin yu leer ñoo xam ne dañ naan la nii ngay mel protocole lii nga war a topp lii nga war a def lii mooy say responsabilité te yàlla kenn du ko xam fonk ko ba pare di ko fowe abadan munul nekk loolu moom mënta nekk munoo nekk koo xam ne dañ naa la waaye dañ ma jaas bu kese ni buñ la jaas boo ba nga yegg mooy leeru yàlla yi day fees ci yow leeru yàlla yi nag bu feesee ci yow li yàlla bëgg ci ngay ne mais leeru yàlla yu fees yow ba pare li yàllay bañ rek ngay def loolu yoon na maanaam ah pare jës bu boobu day day tekki ne parce que ki ñu jës bu day tekki ne yàlla da kaa bëgg te ku yàlla bëgg daf lay xiirtal ci boppam mais du la xiirtal ci bopp ci dafa c'est expression yi lañ lañ dul xam rek la ñuy tekki ba pare képp koo xamante ne vrai majzum nga am na sulu boo ci am maanaam dañ la xëcc yàlla da xëcc ba pare mooy daf laa bëgg mooy maxbuub nga ku yàlla sopp nga moo tax mu teg la ci yoon bii ñëw ci moom képp ko mu teg ci maanaam bépp képp koo xamante ne majzub la am na part de suluk bu moom képp koo xam ne saalik la am na part de jazb bu ne ci moom saalik mooy ku sóobu rek jël itinéraire bi jël yoon bi kooku li tax mu jël yoon bi mooy ne yàlla daa bëgg mu yegsi ci moom wala boog en tout nekk ci yoonam képp koo xam ne da kaa ba yegg ko mooy ne na ko ci yoon voilà mais loo amoon naa li amoon naa li xanaa saxaaba yi amutoon loolu saxaaba yi ba saxaaba yi nag amul kenn koo xam ne majzuub la ñooñu lu la neex na doon def yonent bi sallallahu alayhi wasallam xanaa du koo xamante ne majzub la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca asal ba dara dara amul la ko yàlla xëcc ci boppam yéegale ko ci xadaram kooku mooy majzub bu mag bi est ce que dafa tax mu nekk ci lu ci ci ci ci ci lu naqar yàlla déedéet li ngay woote woo ne moom nga am yonent bi amu ko woon salaasa Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu xanaa amu ko nit yàlla yu mag yi ñu fi dégg Cheikh Abdou Khadre Jeylani Cheikh Ahmadou Bamba ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu amuñu woon ma amuñu woon loolu ngay woote woon am na ko Cheikh Ibrahima Niass ak ñeneen radiyallahu anhum yi ngay woote woo yow est ñooñu dañ ko amutoon ba tax man mën di def yoo xamante ne ñooñu ñemewuñ woon mbir mi lan la ku la gën a ragal yàlla alquran a ko wax indi inna akramakum indallahi atqakum ki gën a tedd fi yéen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla yeneen yi ci des yëpp dañ leen koy wax pour nax leen yi ci des yëpp pour rek bu dañ leen bëgg moom kese bëgg leen def ay jaam kese bëgg coloniser seen xel yi kese loolu kese mais ki gën a tedd fa yéen du ki bàyyam sant nii du ki juddoo du ki du xattaa du sax kooku ki gën a tedd fa yàlla yàlla ko mooy ki gën a ragal yàlla c'est fini loolooy wax bi alxuraan la waaw alxuraan nag bu teg ko waaw keneen matul bàyyi xel <laughs> euh, ak musique bi ñu doon wax sax d'accord nañu musique dafa xaraam mais lan mooy musique parce que man damay gis euh, sama mbokku naar yi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy woy yenn maanaam si suñu mag ñu baax ñu mel ni ay Busayri ñuy ñuy ñuy utiliser seen seen i bind di ko kii ci ay yenn yenn instruments musicaux yi dama li ñuy def noonu musique la am dir waaw mooy lan mooy euh, xam ne instrument musicaux daf ci maanaam bon xam nga musique dafa am euh, li ñuy wax musique ci sens euh, terminologique du terme maanaam terminologie ci boppam dafa am ni mooy ñuy jàng ay doore mi sola la sola si xawma yooyu noonu waaw voilà mooy l'art de d'agencer les paroles de manière à ce que cela soit xawma waaw soit agréable loolu bu dee loolu loolu xaraamul loolu mooy bépp wax bépp ci mooy waayu chaare yi quoi mooy poésie yi loolu garawul mais fan la ñuy dugalee mbir mi ne léegi lii dafa xaraam mooy bu commencé dugg ci domaine instruments musicaux yi ndax hadith yi ci wax dafa dafa bëri xoolal sa yati aqwamun min ummati yastaxilluuna alxarra wal xamra wal xariira wal maazif hadith bu nekk sax imam Buxaari la rahimahullah yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne dina am ci Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu moo ko nettal dina am ci sama ci ci ay nit ñuy ñëw ñoo xam ne dinañu jéem a daganal baat boobu rek day tekki ne xaram la dinañu jéem a daganal euh, xar mooy njaaloo maanaam ne bon écoutez li da li bon mooy xam nga léeg-léeg nga dégg ku koy wax. loolu ba ma njëkkee dégg xaw tuuti ma maanaam affaire bi damaa jommal quoi ma way dégg naa ne njaaloo mooy nit ki tëdd ak jabaru jàmbur mais bu fekkente ne du jabaru jàmbur garaawul du njaaloo am tamit yeneen ni façon léeg-léeg ñuy dégg ci rajo bi wala ci bi kuy wax di loo nit ñi ne maanaam mën naa jël sama euh, maanaam 1000 francs ngi nii jox naa la ko can léegi léegi léegi boo d'accord léegi ma jox la ko bu ko defee suñu paree après ñu firi bi léegi ni mais loolu mooy jëmmi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen maanaam dina am ñoo xamante ne dinañ jéem a daganal jaaroo ñenn ñi moom dañoo jàpp ne saa yoo amee carte bi rek baax na ñàkk carte bi kay mooy bàkkaar waaye carte bi moom soo ko amee doxal fu la neex nga wut ay client loolu njaaloo la tudd am na ñu koy jéem a daganal mu ne wal xamra ak sàngara wal xariira ak suwaax yëpp dina am ñu koy jéem a daganal wal maazif ak instruments musicaux yi gis nga fi leen dugal ci liste bi mu ko dugal soit ci góor soit ci góor lañ koy tere dafa xaraam ci góor ci jigéen dagal na soit tissu la wax mooy tissu bi soit wolof sooy la wax am na ci beneen xadis bu mu naan innama bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq man yabaluñ ma lu dul ngir ma mottali te dangay jikko ji mais lan la ci teg ci am na ci riwaaya imam al-Bayhaqi rahimahullah ñu ko solowee daf cee teg wa an am xoqal maasifa wal mazamir ak tamit ba jële fi lépp loo xam ne dafa xeetoo ci wàllu biib ak lépp loo xam ne dafa xeetoo ci wàllu xalaat mais liste bi ñu la wax sànq boobu ñooy xaral di ànd euh, am na yenn solo yi ci góor nu muy solo bon ak jigéen bien sûr parfois ñu ànd léegi sàngara si bu amee nga foog ne gars yi dañuy toog noonu rek di naan sàngara sol seeni sol noonu di njaalo mais foo fekk loolu musique baa ngi ci wet gi sax musique bi ci bopp muy xëcc yeneen yi dañu organiser affaire yi teg musique bi góor cinq mille jigéen bul faale noonu lañ ko publicité dangay fàtte maanaam euh, jigéen maanaam musique bi maanaam mooy xëcc jigéen yi maanaam jigéen ñi moom na xumb rek bu xësee ba xumb rek baax na nañ ñëw góor ñi ñoom jigéen ñi leen indi jaaykati sàngara bi mën a jaay tranquillement le processus est déclenché lépp déclenché woon njaaloo gi mën a yomb lool foofu moom kenn du ñibbi yow kese kuy ñibbi dina am ko àndal yàlla nañu yàlla sàmm donc il y a beaucoup de ces yoo xamante ne rien que ci buntu saddu zaria rek maanaam tëj buntu mbon rek rek rien que loolu rek day tax ñu ne la xaram euh, Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu dañ ko laaj ne ko musique lan lan lañ maa musique euh, bañ gis nga ci am mu ne innamaa yaf'aluhu al-fusaaq minna ñun ñi ñu xam fii ci Madina ñu koy def mooy tàccoor yi ak ñu nit de man day xamuma benn royukaay royukaay yi koo xam ne dañ naan kii vrai royukaay la koo xamante ne moom loolu moom mooy mbiram dégg naa sax man li ma dégg nit maanaam koo xamante ne jëkkëram de musique mu ne mu mu wax ñu toog mu wax ma dégg mu ne kaay ma wax la ñaari milliers yi kenn rek laa ci xam mu jëkkër millier musique ak millier football bi sama jëkkër rek ci jub bon millier football bi xamuma ko torop mais am na yu ma ci daan dégg am na yu ma ci daan dégg gaa yi di ko wax ñi nga xamante ne bu ñu waree football man xam naa personnellement koo xamante ne moom moom ci boppam bon dafa dafa tuub nag dafa tuub waaw finalement dafa tuub ci yooyu noonu day sax dañ kaa mujjoon a tuddee turu kenn ci joueurs yi dañ ko ka daan woowee parce benn restaurant bu ñëw kooku moom la la mu ne Lyon day bu ñu daan football moom moo doon wuuti euh, jigéen ñi di jaay seen bopp moom moo leen di wuti pour voilà placer leen waxuma nag ne footballkat yëpp noonu lañ mel loolu nag waxuma ko mais milieu la boo xamante ne jar naa bëri na ay mbir yu doy daal te def ko ci dégg am na ñu ci doon jiiñ affaire yu mel noonu proxénétisme fan euh, at yi wees ainsi de suite ala kulli xaal li wax daal mooy milieu musique bi moom ku ko xamul dégg na ko mook milieu jigéen ñi di wane seenu taar waaw ma nekk ak miis ñoom milieu boobu ñoo ñoo ñoo nuroo voilà li se Seydina Omar ibn Abdul Aziz wax radiyallahu anhu fii kàccoor yee ko fi def man de loolu laa gis ma ne de gisuma kenn ci royukaay yi koo xamante ne dañ naan ci c'est un musicien grand musicien ab royukaay la yàlla nañu ko sàmm pour jeexal fi ngay point bi nga wax bi nga tudd noonu mooy ne dérive yu bari ci loolu lay juddoo voilà dérive yu bari bari bari ci bàyyi xel bi gars yi di bàyyi xel musique bi di ci nekk ci lay juddoo comme jàpp nañ ne garawul lu ne mën naa xew ba pare am na beneen mbir musique bi xam ngeen ni kenn du ko taal noonu rek toog nii rek toog di déglu nii rek comme nii ngeen toogee nii musique bi buñ ko taalee du demee noonu de. <laughs> yàlla jàll sax wallahu taala am am na yeneen trois questions mais xam kenn mu ne comprendre question bu baax su fekkee mën na ko posé waat ci bind mu ne non non de sa pour développer business et xaraam wante nekk question bu leer sinon am na keneen posé question mu ne est-ce que na si koo xam ne chef entreprise dafa ubbi entreprise boppam te amul fonds est-ce que dina dagal nga def ay prêt pour financer euh, entreprise Euh, loolu aussi beneen affaire la boo xamante ne euh, jullit ñi ñun ñoo ñoo ci war a jóg quoi maanaam ñun ñoo ci war a jóg yaakaar naa ne am na mbir yoo xamante ne problème d'organisation la mais tamit il nit ñi wóolu problème yi foofu la nekkee comme que gars yi wóoruñu koo ci jox say koppar. non da ngay gis sax da ciy génn carrément dem di jënd ay oto yu bees waaw takk soxna yu bees daf yu muy def yëpp nga koy laaj sa xaalis mu mu naan la saaye nanga def xam nga yooyu loolu tam beneen problème la ay question ay problème la quoi yoo xam ne day am mais ala kulli xaal li ñu bëgg a wax daal moom mooy mbir mi moom nit ñi ñoom ñoo war a organiser wu dimbalante wa ta'awanu ala birri wa taqwa dee leen jàppalante ci mbaax ak ragal yàlla voilà nit koo xamante ne dafa soxla nit ñi maam ñun ñun ñoo war a organiser wu ci loolu xam nga li ñu doon wax riba bi ngay dégg yi gars yi di wax ay assurance euh, gars yi dañuy wax ay assurance décès ay assurance kii ni mu tudd euh, ak tamit affaire yi nii il faut ma dem def prêt ak yooyu noonu mais nañ organiser wu suñu biir man bu ma conscient wee ne mënu dem ci banque bi def prêt bi yow nga conscient kii conscient kii conscient kii conscient ñu ñëpp conscient mais nañ organiser xool nan la ñuy def dajale xaalis boo xam ne dañ naan xaalis bi ñun ñii groupe bi ñoo ko fi def dañ koy teg fii suñu paree diw sangam la ñuy dimbali mu mont mu financer entreprise am su paree rembourser ñu à hauteur de temps ñu xool projet bi ndax fiable la maanaam ke duñ ko ko jox noonu rek mais dañuy xool d'abord na indi projet bi ñu xool ndax fiable la ni banque bi di def xool ndax affaire bi jaar na yoon bu jaaree yoon ñu financé mais loolu tax mënuñu ko def mais mën nañ ko banque bi suñu xaalis doo lu tax ñu mënuñu def loolu voilà même bu dee dix personnes leen nan ko def dix personnes ñu dajale voilà ñoo ne dañuy cotiser nangam par mois voilà cent euros par mois bu ëpp bu bëree sax ñu def ko cinquante nañ teg dix personnes pendant un an deux ans trois ans wala pendant dix ans suñu paree aywa ñu xool ci mbokk yi ku am projet bu mu bëgg ñu financer ko ñu xool vérifier def étude bi bu baax ndax affaire bi viable na waaw wala déet ñu génne ko pare jox ko ba pare eh, topp ci gannaawam nag di dóor pression muy rembourser. ne loolu suñ ko dee def léegi mu dem yowóot yi loolu rek la def ak ñeneen ak ñeneen lu tax ñun mënuñu ko def mais ala kulli xaal tontu bi mooy ne euh, non non loolu mënul ne voilà moyen bi il faut mu am ci yàlla lu en tant que jàppal ci yàlla rek wallahi jàppal ci yàlla nga def sa sacrifice nga ne grawul yàlla moom moo tax man dinaa def sama sacrifice ngir yàlla lu xaraam li du ma ci dugg sama alal ji duma ma nangu benn dërëm bu xaraam rax ci ngir yàlla kese lii tax yëpp ne ay financement yu xarab la ma jël ciseau dagg neer bi neer boobu ma dagg ma jàpp ne dinaa ko dinaa réussir mais pas ak lu xaraam te dama koo gëm dinaa réussir mais pas ak insha allah yàlla dina la jàppale wallahu te ko xam naa tamit léegi ñu egsi ci fin temps bi ñaari question moo ci des benn bi day rebondir juste si li nga doon wax euh, même contexte ki ne laajte ndax bourse yi ñuy joxe ci gars yi wala yooyu ci Sénégal waaw bourse moom dagal parce que bourse financement parce que alalu alalu nguur gi la maanaam mooy alal bi nga xamante ne société bi yëpp ñoo ko bokk la et que dañoo dëppoo ci ne ah comme ni comme ni Seydina Abdullah bin Mas'ud wax radiyallahu a al muslimuna ala shurutihim jullit ñi ci seeni charte la ñuy dox maanaam mooy lépp loo xam xamante ne charte la yu société bi tëral ba ni ñun kat nii la doxale te loolu l'islam xaraamalu ko ci cosaan moo foofu loolu yu mel ni ay istihsaan yooyu yëpp duggee maanaam ñu rafetlu nañ ko ne lii nañ ko def société bi d'accord bi maanaam par le biais de ñi nga xamante ne ñoom lañ délégué pour ñu voter lu yi ñoo ñu rafetlu loolu nekkat ku am nit lii critères yi ku ko remplir dina jël nangam di la ko jàppale maanaam ngir ëllëg ci biir nga mën a jariñ société bi loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy principe bourse maanaam loolu moom dagal na wallahu taala a'lam dafay laajte ñaari question la yu bokkul mais je pense que mi ngi ko boole bi mooy dafa laajte ndax ki nga xam dafa nekk si daara wala si daayira di jàng euh, soit muy jàng jàng euh, xasida yi est ce ñuy wayee ñoom est ce que dina topp ci di wayaare beneen bi mooy est ce que jigéen xam nekk na moom kese euh, soit si néegam wala këram est ce que dina dagal ci julli timis wala yow mu yëkkati baatam. Euh, ñaari tontu ñaari question yooyu bu fekkente ne bi ci mbooloo mi la moom daganul loolu yaakaar naa wax nañ ko léegi te loolu moom moo tax jigéen du di jàng alxuraan ci kaw du di euh, voilà maanaam segam voilà ci mbooloo mi noonu du ko def euh, buy jàng nag te góor di ko jàngal maam dina wax ci kaw bu ko defee mën a dégg li ñuy li muy tari mais surul loolu du ko def te li gën moom mooy jigéen jigéen jàngal loolu nag moo gën Euh, beneen bi ci des mooy li nga xamante ne moo aju ci euh, su nekkee walla su wéetee nekk këram moom kese di jàng maanaam di ji di julli timis walla gee euh, loolu tamit li ëpp fuuf fuuf jamaahiru ulama rahmatullah alayhim ñoom dañ ne loolu du dagan am na nag ñenn ñenn ci borom xam-xam yu gisul lu aay ci loolu waaye comme que.